baada audu billahi min alsheytaani alrajim walwalidaatu yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman liman araada an yutimma radaa'a wa ala almawluudi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bilma'ruuf laa tukallafu nafsun illaa wus'ahaa ilaa aaxiri laaya laaya bi dafa gudd moo tax inshaa allahu taala muy laayaab ñaar téeméer bi ak fanweer ak li nga xamante ne mooy ñett léegi nag suñu boroom a ngi wax nag fii ci beneen mbir boo xamante ne nii xam nga ñi nga xam ne ñooy sëy bu dee fase da cee am waa ñu am doom joo xamante ne nii dañ ko doon nàmpal waa nan lay demee mooy noonu nan lay demee te lii waxoon nañ ko tamit ca suuratu talaaq gis nga ni nga xamante ne nii suuratu talaaq yi noonee la nekke woon lu aw xamante ne nii leeraloon nañ fa lu bari yu mel nii ci li nga xamante ne nii ba muy wax wa bu ngeen wa in fa sa turdi'u lahu ukhra bu dee ne da ngeen a am euh, euh, jafeñ-jafeñ ci yéen yow góor keeg sa soxna mooy koo xam ne da koo fase léegi mais mu am doom joo xam ne yow sa doom la moo la koy nàmpalal léegi <coughs> mu ne boobu da ngeen leen di jox seenu pay wala bu dee ne trouvé wu ngeen te bu kenn teengal mbir yi kii di ndaw si di laaj loo xam ne xam na ne waa ji amu ko waa ji it am ba pare di nay naylu mu ne lool bu leen ko def bu dee nag day na dem ba amu ngeen trouvé wu ngeen daan d'entente manu ngeen a jub juboo ci kàddu fasa la lahu wooraa seet leen beneen femme boo xamante ne nii moom moo koy nàmpal loolu nag ci façon yooyu rek lay wax fii mu ne kon wal daatu ñi nga xam ne ñooy nday yi de yurdi'na nañuy nàmpal awlaadahunna seen yi hawlayni li nga xam ne mooy ñaari at kaamilayni yu mat sëkk liman araada lii nag ñeel na ngir képp képp koo xam ne nam na nam na te bëgg na ay yutimma mu matal arradaa la nga xamante ne mooy nàmpal gi mu ne waalal mawluudi la waaye ji nag nekk na ci loosu te teg nekk na loo xam ne farata la ci ki nga xamante ne nii moom la ñu jural doom yi muy baay ji kooku moom moom la war rizquhunna mooy li nga xamante ne mooy seen wërsëg de wa kiswatuhunna ak la nga xamante ne moom la ñuy sol de mooy la leen di ëmb la ñuy la sol bil ma'ruf waaye selon ci njekk mooy ci ak man-manam moom la doon wax boo taxoon ci suuratu talaaq bi bi muy wax naan li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma aataahu allah laa yukallifu allahu nafsan illaa maa aataaha sayaj'alu llahu ba'da usrin yusra mu ne woon li yunfiq tana dépenser ah ku nekk rek waaw du saatin min saati képp koo xam ne boroom ku waroom bi yaatal wërsëgam na nga dépenser ca la yaatu waaye wa man qudira alayhi rizqu képp koo xam ne nag dañ koo xompal la nga xam ne mooy wërsëg gi muy am moom taxu koo demee noonu li nga xamante ne salaire am taxu koo demee noonu kooku nay dépenser ci selon li mu am bu ko fi kenn teg muy am ay déficit yu dul jeex ay lepp lu dul jeex yow sa boroom mi la bind tegu la ko boo fi xoolee di xullee ba am mbindeef ni yow teg la yenn yi yow yaa koy def sa bopp bu boobaa di nga xam boo tax topp alquran dafa gën a simple lépp wallahi kon nag mu ngi noonale mu ne kon nag noonu kon nag mu ne kon wa alal mawludi la kon baay ji ki ñu jurul doom ji nag moom la war mu daal di solal ki nga xam ne mooy soxnaam yoo yële soxnaam sax ba koy nàmpalay doomam ak la nga xamante ne moom lay dunde ngir mën a yoraale doom ji bil maaruuf waaye ci ji njekk mu ne laa tukallafu ndax borom bi kat gàllul nafsun ba teggul jëf benn bakkan illaa wusaaha loolu la nga xam ne moom la ko yaatal te moom la def mu man koo def te loolu moom lañ la fàttali ci suuratu talaaq bi moom lay leeral nii rek moom lay wax nii mu ne nag laa tudarra waalidatun bi waladiha mu ne nag comme rek fañ jóge woon ca laa ca sa ca ca jataay bee ñu génn mu ne laa tuda wala tudar bu dul deesut lor de bu kenn lor waalidatun ab yaay bu kenn lor ab faam bi wala di haa di ko jaare ca doomam ngir bëgg ko mettital ngay jaar di nangu daam ni doom jeeg yooyu ci maa tey ak tamit wala nga ne ko waayow man fële laa lay bàyyi ko li ma la war a jox dara laa la ko dul jox léegi bu ko defee non seulement yow wala tey problème wala mawlud waaye nag mu ne waaye bu kenn lor ki nga xamante ne mooy ki mu ki ñu jural doom ji di baay ji bu ko kenn coincé lëhu ka ñu jural doom ji bi wala di yii di ko jaare ca doom ja di ko coincé quoi di ko tere ay ay ay ay muy gis doom jeeg yu mel noonu moo tax gis nga société occidentale yu bon yii nga xamante ne côté boobu dañ cee yées côté société moom <laughs> xaw ma lan lañ doxal mais loolu des na voilà mooy boo gisee dañoo jéng day am jamono joo xam ne dañoo jéngoo lool àqu jigéen ñi seen yoon newu ci woon léegi nag au lieu léegi bañ bëggee faj loolu nee nañ nan la ñuy def ñu jéng ci beneen côté bi mooy léegi moom góor gis nga boo fi amee daanaka problème ak femme ngeen dem tribunal moom yow daanaka quatre vingt dix pour cent yow de toute façon dema boo de dossier bi accès bul mooy perte nga voilà ndax dañuy passé wu tout le temps ci côté jigéen ñi parce que lan nee nañ ngir faj injustice léegi ñuy doxal injustice la ñuy faje mooy ak ñàkk maandu la ñuy faje ak ñàkk a maandu loolu xam nga mooy ak kannasu ak ñàkk raisonnable ak li nga xam ne mooy ak ñàkk nite waaye nag ñu foog ne nag fii mu ne ñu ngi def dara nga gis ñépp rek foo gis di ñu raay ak seen idée féministe yooyu nga xam ne mooy ne ñi dese ñi dese ñi nga xam ne seen xel sufaha yi xam nga mooy <laughs> suñu boroom a ñu doon wax bu leen dox sufaha yi seen alal yi waaye tamit dina wax ba mu doon wax sa yaqulu sufaha minan nas gaa yi dese te seen xel yi dese ci nit ñi dinañu wax ñooñoo ñii ba sorewuñu mooy il foo nga dese dëgg ngir mën a jàpp lool affaire yi nekkul ci kii guy góor ak jigéen yàlla borom bi tabaaraka wa taala buy wax mooy ne dàmbale yéen ñëpp ay jaam ay jaamam nag ku nekk moo na laan yow lii ngay def yow lii ngay def moo taxoon mu ne <laughs> wala tatamannaw maa faddala allahu bihi ba'dakum ala ba'd mu tere woon ko way ngëm yàlla waaye léegi loo gis ne man tatamannaw bu leen fi nekk di mébét maa li nga xamante ne nii faddala moom la gënalee allahu borom di ba'dakum bihi ca loolu le ba'dakum lenn li ci yéen ala ba'd ci ñeneen ñi loolu mu ngi doon wax surtout ci wàllu sëy yeeg ak góor ñee jigéen ñi jàpp ne kii am na lii man il faut ma am lii góor gi naan lu tax jigéen ñi waayaaw buñ ci wee duñu julli te ñu nak yo mel noonu yëpp suñu borom ne loolu doon tere léegi nag nooy yooyu yépp koo gis mu mel noonu xamal ne indi iblis iblis mooy sommeil ci biiram voilà mooy am na daraay iblis loo xam ne mooy fanaan di nelaw ci biiram te loolu na ko faj parce ko lool idée iblis la nga xam ne bañ ko suñu sujjóotalal suñu maam Aadama alayhi salaatu wassalaam dafa bañ fan ko teg waaye ci ban moom nga bind ma man nga bind ma ci ci moom nga bind ko ci ban man nga bind ma ci safara te jàpp ne safara gën ban kon kii maa ko gën a loolu yépp ay idées sataniques lañ ay xalaat yoo xamante ne nii abaalisa yu bon yi ñoo ko fi indi di Iblis ak mbokkam kon nag mu ngi noonu la kon nag bu kenn lor bu ñu lor parent euh, ab ab ab te di ko jaare ci doomam waaye bu ñu lor ab papa di ko jaare ci doomam loolu simple. ah kay waaye gars yi du ñu ko def de fii la ñuy tere ñenn ñi droit de visite parce que rek femme bi nee na quoi wala mooy mooy mooy kii sociaux yi social yeeg gars yi wax nañu loo xam ne teguñu ko fen lu dul loo xam ne ay soupçon kese ñu tere ci waa ji quoi wala ay fen yoo xam ne ndaw xale bee ko créé wala boog femme bee ko ne wax ko yaay génne ko waxal lii mu wax léegi ñu tere ko ci droit de visite ak yooyu yépp sawaay sonn du nekk léeg-léeg mu mer daal di ñëw kidnappé gone gi ne fees gars yi daal di alerte en enlèvement yi tëb fii sonal nit ñépp yàqal nit ñi seen programme ngir lan ci loo xam ne bu ñu doxaloon li nga xam ne moom la leen borom bi tabaraka wa taala waxoon ci lii ta simple loo lool maasha allah ndax yusru la bon lii yëpp duñu ci fekk walillahi alhamdu wal minna waaye li gën a yées mooy jullit ñu bari jàpp nañ na ñoom ñoom moderne gis nga yii nii xamuñu ko sax voilà xoolal lii rek nga xam ne lii lan moo ko gën a nite alaa ya'lamu man xalaq ndax kan moo gën a xam boroom di tabaraka wa taala moom mi bind kan moo ko gën a xam ne jaamam ne kon nag mu ne wa alal waarisi mu ne ñeel na ki nga xam ne mooy donn léegi lii nii am ñu ne kii mooy kiy donn baay ji voilà <coughs> am ñu ne noonon kii mooy wali yoom wa ki nga xam ne moom moo yor ay mbiram ci wàllu alal kookee la ñu wax ne ginnaaw baay ji daal mislu zalika mooy bu fi baay bi newul ka nga xam ne mooy taxaw pasa palaasu baay bi kooku lu mel nii la war a jox ki nga xamante ne nii mooy <laughs> ndaw si waaye it lu mel nii moo war a dox moom bu mu la bu mu lor ne waa yow man sama frère bi sa waay femme bii da ko doon kii léegi moom mu koy lo di ko jaare ci xale bi mu ne kooku tamit li ko war la waroon kam fi doon kooku it looloo ko war voilà loolu la de mooy waru koo waru la ñaawe jëme ci ndaw si wala di ko <laughs> commencé di ko jaare ci xale bi te tamit lam ko waroon a jox dundal ko ak li nga xamante ne nii mooy jox ko lu mu sol lool yéen moom da ci moom law gàllu de ndax moom moo doon waaji moo yor mbiru waaji de ginnaawam mu ne nag fa in araada bu dee nag dañoo namm fisaala mooy daal di euh, kii gone gi daal di fer voilà mooy mu pare ci nàmp gi mooy ñu décider daal ñoom ñaar kenn nag manu koo def euh, euh, unilatéralement ndaw si manu ñëw ne man daal neex na ma tey léegi fii te matalul li ñu wax li aaya bi wax yow maa tey fii laay yemale nàmp yi neex na la am neexul sama yoon newu ci waaye waa ji it manu la taxaw ne eh arrêté quoi man je je je ne veux plus ah non kooku it manu araada mooy lépp daa war a nekk antaraadin ci waxtaan discussion ak li nga xam ne mooy juboo mu ne may naraada bu dee dañoo nam fi saalan mooy daal di feral antaraadin xale bi antaraadin ci loo xam ne ci lu ñu gërëm la ñoom ñaar minhuma loo xam ne lu ñu gërëm la tukkee ci ñoom ñaar wa tashaawurin ak loo xam ne dañ ci diisoo waxtaan ci fala junaaha alayhima amuñu benn ngaañ-ngaañ amul benn problème loolu mën naa nekk yu gisañ ne mën na gis nañ ne gone li naa yem ah. voilà lii moom après mën naa commencé di lekk ni gaa yi di def ni gaa yi di def ah. comme fa fayen laa wax léegi wa in aratum mu ne bu nag dañoo bëgg an tastardiu ñu keneen ku nàmpal xale bi keneen awlaadakum anta wayn aratum yéen bu góor ñi voilà bu dee da ngeen a an an tastardiu ngeen utal ñeneen ngeen sàkku ji uti keneen koo xamante ne beneen fa am boo xam ne moom ngeen di sàkku mu nàmpal lan leen awlaadakum seen doom yi fala junaha aleykum amu ngeen ci benn problème ida sallamtum bu dee ne yéen daal li nga leen jébbal maa aataytum bil ma'ruf mooy ne fam yooyu jële tamit foog ngeen fay leen ah voilà mooy ngeen jox leen li nga xamante ne moom ngeen leen war jox seenu pay dil ma'ruf waaye bu dee ndaw sa la mooy ja soxnaam sa dafa commencé woon te yu bari li muy xew mooy bu dee fase daa am ci diggante bi mu commencé ba ci biir bañ léegi nag mooy lam jotoon naan pal loolu la naan ida sal amul problème ida sallamtum bu lee ne jox nga leen ñoom femme yi jotoon a nàmpal seen soxna sa woon maa aataytum la nga xam ne moom ngeen ko waroon a jox jébbal ngeen leen ko bil ma'ruf ci njekk mu ne wattaqullaha te ngeen ragal